a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi asaani wa sittiin ba'dal mi'a baabu sadaqati anil mayyit wa du'a ilah kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu al baabul haadi wa sittin ba'dal mi'a muy chapitre cent soixante et un jeexaloon nañ ko euh, muy baabu du'a lil mayyit ba'da dafnihi walqucuudi cinda qabrihi saacatan lidducaa'i wal istigfaar xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis neuf cent quarante-sept mu ne woon wa an Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu annahu qaala idaa dafantumuunii fa aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuur ba ni mu jeexa walillahi alhamdu wal minna mu nekk xadis boo xam ne jiitu woon na chapitre ñu gisoon xadis numéro sept cent onze mu tegoon ci waxu imaamu Shafi'i ne soppoon nañ ñu yustahabbu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'an wa in xatama al-Qur'ana kullahu kaana hasanan ne soppoon nañ ñu jàng fa xabru ba lenn ci alqur'an wa in xatamu alqur'ana bu ñu xatmoo alqur'an bi yëpp kullahu kaana xasanan lu baax la woon euh, loolu nag transition bu am solo la ak li al imam tudde bunt bi ñu tegu te waxoon nañ la muy chapitre cent soixante-deux ndax waxu imaamu Shaafi'i bi rahimahullah ak al asxaab kon ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam waxe ci al azkaar waxe fii ci riyaad bi même bu dee ci fi nga xam ne mooy al majmuu dane won waxu al asxaab la du waxu imaamu Shaafi'i rahmatullahi ala al jamii lum ci man di doon buñ ne waxu imaamu Shaafi'i la dinañ xam ci masala bi ci tegu ko ne jàng boobu ñuy jàng alxuraan foofale nekkul pour euh, euh, ñaanal ko néew bi waaw parce que mooy jàng alxuraan yéene ko néew bi du loolu la ci jublu waaw du loolu la ci jublu ndax waxam ci masala bi moo koy wane ci masala bunt bi ñu nekk te dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne kon chapitre cent soixante-deux baabu sadaqa téeméer ak juróom benn fukk ñaar baabu bunt as-sadaqati sarax anil mayiti saraxal ki nga xam ne moo génn àddina nga reen di am xar daal di koy saraxal yéene yoon wa yool ba ka nga xam ne mooy ku génn àddina moo xam sa waajur wala sa xarit wala sa am di jàmm wala nga jël dara ndox daal di koy saraxe wala lépp loo xam ne lu muy saraxe la waaye yéene ko yool ba wa du'a ila ak di ko ñaanal moom aji dem ji moo xam góor wala jigéen kenn wala ñaar walla ñu bari loolu bunt bi loolu lay wax ci loolu la jëm léegi nag al imaam daal di dellu siwaat la nga xam ne moom la faraloon doon def lu njëkk ca lu yàgga yàgga yàgg ci xadiis yi nga xam ne moom lañu romboon te mu gëjoon koo def lool waaw te mu gëjoon koo def ca la mu waxoon <coughs> bim ne ca muqaddima ba ca mbëmbëstal ma ca téere ba ba ñuy tàmbale wa usaddirul abwaab min al qur'aanil aziizi bi ayaatin karimaat mu ne dina tàmbalee bunt yi lenn ci alquran bu tedd bi jaare ko ci ay aaya yoo xam ne yu tedd la mu dellu si waat loolu gëj nañ koo gis ci bunt yi nga xam ne moom lañu génn nga xam ne yu ci bari tuddul dara ci alquran ci kanam fii nag mu delluwaat comme noonu le mu ne qaala allahu taala walladina jaa ja'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina laaya ba laaya boobu la indi ngir tegtaloo ci wàllu alquraan luy wane ne lii moom lu mën a ne la ñaanal aji dawlu ji waaye saraxe ngir moom rawatina ñaan gi mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na walladina kantaa yi nga xam ne jaa'u dañoo jëkk dikk min baadihim seen gannaaw ñoon ñi muy wax mooy muhaajiruuna yeeg lansaar yi nga xamante ñooy waa salaf ñi jiitu ci salaf ci umma yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la leen tudd ne lil fuqaraa'i al-muhaajiriina allaziina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika humu saadiquun walladiina tabawwa'u الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم wa yu'thiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ixwaanina wa li ixwaanina alladina sabaquuna bil iimaani wa laa taj'al fi quluubina ghillan lilladina aamanuu ربنا إنك رؤوف رحيم laaya yooyu nga xam ne borom bi ci la catégoriser xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw diggante na yi nga xam ne ñoo ci gën a màgg ci liñ doyal ñoom ñoo gën a màgg waa Ansaar ndax ñooy njëkk a saabiq wa saabiquuna saabiquun mooy ñoom ñoo njëkk nangul yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo gàddaay ànd ak moom lu mu tuddee ñooñ nga xam ne dañ leen génne seen gox ya muy makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa ca seen alal yàq seen seen kër ya nga xam ne li ñu doon sàkk mooy gëneel muy tukkee ci yàlla ngërëmu yàlla génnuñu woon parce que nañ dem Medina moo gën a neex Makka déedéet waaw dañoo génnoon ngir seen borom te lool seede borom bi la yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ak dimbali yàlla ak ndawam bi wa yansuruuna allaha wa rasuulahu allah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñ ñooy ñi dëggu ndax ku dëgguwul mënoo def lool ku dëggu doo génn sa kër ci noonu ku dëgguwul mooy boo génnee it doo yàgg comme fan kaanat hijratuhu li li dunya yusibuha aw imra'atan aw imra'atan yankihuha waaw am na ñoo xam ne ay camoufleur lañ nañu dem ba foofu waaye ñii moom yàllaa leen seedeel na ñi bokk ñoom ñooñu mukk waaw mu ne ñoom ñooy as-saadiquuna kon ñoom ñooy ah saadiquuna yaa ngoog léegi mu tudd catégorie bu njëkk boobu pàcc bu njëkk boobu mu tudd teg ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo dëkke woon kër ga lu jëkk muy daarul madina muy daaru hijrati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw daarul habibi wal iman kër gi nga xam ne bokk na ci ay kërum mooy Medina mooy al iman kërug ngëm yàlla waaw waaye ñoom ñoo dëkke ngëm yàlla seen xol yàlla fekk baax waaw dëkk dina lu jiitu muhaajiruuna yi di leen fekk ñoom defuñ li xew ci jamono léegi nga xam ne képp koo xam ne réfugié nga gaa di la xoole bëtu ñii moom bu ñu fi jege ay way way way way malheur ay way musiba dinañu dal ñun waa réew mi ba fi ñii su ñii jógee fële doxandéem yu yi suñu doon noonu lañu leen di xoole wala yaazu billah ñii nag moom yuhibbuuna waaw accueil des étrangers moom képp ku amul mahabba ngir ñoom manoo ko def yuhibbuna man haajara ilayhim ba pare ndax cofeel boog moo lay yóbbu ba wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu ñu nangoo bokk ñoom seen alal yi nangoo bokk ñoom seen kër yi ndax lan dañ leen ubbiloon seeni xol laata dara waaw moo tax wa yusiruna ala anfusihim ñu leen di ëppal sax ci seen kaw waaw waaw am loo xam ne bu ñu ko soxlaa seen mbokk réfugié bii di muhaajir yi soxla ko ñu bàyyi koog moom ngir yàlla ñoom nag ñu bëgg muñ waaw même bu dee aajo bu taxaw bu samp taxaw na waaye diwa ko soxla ñu bàyyi koog moom allah moo tax borom bi na nag gaa yooyu ñoom ñooy al muflixuuna ku mel nii ba àddina yi tukki rek yéenay muflixuuna yi yéenay ñu texe ginnaaw ñii nag mu indi nag ñi ñëw ci seen ginnaaw mooy ñeneen ñëpp ba addinay tukki taabi'in yi atba'u taabi'in ba ñu mujjee ñoom ñooy mujjee lem suuf borom bi di lem suuf ñooñu leen na lañ leen digal walladina jaa'u min ba'dihim moom la imaam indi fii kantaa ñi nga xam ne ñoo dikk seen gannaaw moo tax gëneel goo gis ci alquran borom bi di ko wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas waaw xeet yooyu yépp umma ñu doon wax saxaaba yi wa taxoon ñooy ci premier ndax ko ñun ñu ngi ci waaye ñun tabaan lañ ci bokke ku dul ñoom dañ kee topp waaye ñoom ñooy asaalatan waaw cosaan bi ñoom la mais du ñe mais du ñuy ñëw ci ginnaaw ñooñu dañ cee topp ci seen barke ñoom lañ ci la lañu borom bi tuufe ci loolu waaw moo tax bu ñu xamoon dina ñu am ay teggin yu mat ak sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam alladina rabbahumul mustafa wa kafa te bàyyi waxu euh, taarix maan yi nga xam ne yenn wax yi nga xamante ne dara dëgëru ci ay kàcc la yoo xam ne moo fees ci yenn téere yi ñuy wax ci seen àq ay wax yoo xamante ne léegi loolu la ñuy dëggal loolu alxuraan alxuraan da ñuy wax borom bi de moo leen seede <coughs> léegi da nga yor bi nga xam ne mutawaatir la borom bi seedeel ne lii la mel ay gaay bind fee ay téere indi ay hadis yoo xam ne da'if ay matruk fawqahu matruk ay ñoo xam ne seeni wax jar da dàq ganaar nettali ay mbir nga jàpp wax yooyu bàyyi alquran bi nga téye te alquran borom ko ko jëye yow jàpp ci ñeneen ñoo xamante ne fii mu ne seen wax du du jàpp ci waxu ñooñu di dal ñooñu alquran seta yow xam nga ne yow wér nga est-ce nga wal iyaadu billah waaw est-ce que wér nga wallahi fi qalbika marad waaw yàlla nañu yàlla na saafara saafara ñëpp amin kon ñu ñëw seen gannaaw lan la ñuy wax yaquluuna dañu naan rabbana e suñu borom ighfir lana yàlla na ñu jéggal wal ixwaanina ñeel tamit nga jéggal suñu mbokk alladina yi nga xam ne sabaxuuna ñoom ñooñu ci ngëm yàlla gi waaw l'islam sëriñ bu ñuy tudd am na ñu ko fi fekk ñu ñu ko fi jiitu waaw l'islam gi boo remonté ba ca kaw saxaaba yi ngay gis yéeg dal ci seen sangu ñépp muy yonent bi alei saa salaam mi leen yar kon ku fi ñëw rek ñu lay tudd ci mbaax am nañu la fi jiitu woon ñooñu nag yow taxu mbaax gii te du ñoon di nelaw de ñoo takkoon jàngalem yonent bi alei saa salaam suuxa toolu l'islam ak seeni deret waaw ayna Hamza ibn Abdil Muttalib sayyidul sayyidu shuhada waaw ana sayyidna Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu di sangut martyr wallahi ci toolu l'islam la la suuxate deretam ayna Mus'ab ibn Umayr Mus'abul khayr ana sayyidina Mus'ab radiyallahu anhu ha ayna Mus'ab ibn Umayr ayna Abdallah ibn Rawaha waaw ana Abdallah ibn Rawaha wallahi ci l'islam bi la suuxate deretam waaw waaw waaw ayna Sa'd ibn Rabi'a ayna Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansar radiyallahu ta'ala anil jami' waaw waaw kon lii mooy lii quoi ayna Ukasha ibn Mihsan fi zamani siddiq wallah wallah ci l'islam bii lañ suuxate seen deret radiyallahu anil jami' kon nag ñoom dañ naan rabbana lii leen lii de lañu borom bi digal te lii mooy li ñu war te ku nekk jullit dëgg dëgg sa pas-pas baax lii ngay doxe lii alquran wax lii borom bi wax kon ñu ñëw seen gannaaw moom min ba'dihim yaquluna dañ naan ay rabbana ay suñu borom ighfir lana waaye yàlla na nga ñu jéggal wa li ixwaanina alladina sabaquuna bil iman te na nga jéggal ah, suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci ngëm yàlla gii moo tax nit booy ñaan da ngay tàmbalee sa bopp suñu borom ba ñu ko jàng rabbana ighfir lana waaw wa li ixwaanina dóore ñëw waaw rabbana ighfir loolu mooy teggin ci ñaan waaw yàlla yàlla ñu jéggal wali ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal ta ngallawaay bul def fii qulubina ci suñu xol yi xillan kañaan lilladina amanu ñeer ñi gëmoon yàlla jiituñoo ñi saxaaba yi yàlla bu ñu am ay ay ñëkk ñëkk ñoom suñu xol tamit bu ñu am ñëkk ñëkk ci ñu ñëw seen gannaaw képp ku gëm yàlla ñu ñuy dundal ak na borom bi bul def ñuy am kañaan jëmale ko ci koo xam ne bu gëm yàlla rabbana hé suñu borom innaka yow ra'ufun yaay ki ñeewant rahim yaa aji yërëmaa kon bu mag bi allahu akbar imam aaya bii la tegtaloo ko loolu ñi ñëw seen gannaaw lan la ñoom dañ naan rabbana firlana lool du ñaan léegi ñaan googu bu bu dul woon luñ yoonal borom bi dinañu ko jàngal nañu lool la ñuy wax <laughs> kon kay baabu sadaqati anil mayyit wa du'a ila lëkkaali te aaya baa ngoog côté ñaan gi leer na fii léegi sadaqa bi nag loolu li koy wane mooy hadis bi muy indi waaw ndax ñaari hadis lay indi ci bunt bi insha allahu taala hadis bi ñu njëkk indi mooy leeral li njëkk a wax baabu sadaqati kantaa ñaan gi moom aaya bii moo tax kenn wuutewu ci waaw képp koo dégg ñu la boroom xam-xam la ne non ñaanal ku ku génn àddina anu kooku da ngay xam ne xamul dara bu leen ko boole ci boroom xam-xam yi amul wuute ci boroom xam-xamul bi que ne ñaanal ku génn ñi génn àddina d'une manière générale ak ku génn àddina loolu mashru'un shar'an dañ ko shar yoonal waaw jaa'izun shar'an lu ñu yoonal la ci lislaam te daa fees dell laay mu ngi nii benn bi waaw ñaanal seen mbokk yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci ngëm yàlla moo tax loolu amul wute waaw waaye sadaqa bi muy wax amul wute bi muy indi wa baabu sadaqati anil mayiti wa du'a ila boobu it amul wuute waaw léegi nag mu def yeneeni mbir yoo xamante ne nii comme euh, yeneen jëf yoo xamante ne nii est-ce nit ki bu ñu ko wooralee wala jullil ko wala ajal ko walla umraal ko fekk mu génn àddina yool boobu nga yéene ko est-ce que dina demam déet waaye tamit est-ce que bu dee dañoo jàng alquran moo xam damaa toog jàngub yaasin yéeneeku ko wala ma jàng suuratul baqara yéeneeku ko wala ma jàng fatiha yéeneeku ko wala ma ay al qul huwallahu ahad ñetti qul wala ma ñu dajale ab kaamil daal di jàng man dum dong ma jàng kaamil bi yëpp bam jeex yéene ko yool ba wala ñu nekk mbooloo moo xam ne dañoo dajaloo daal di jàng kaamil bi daal di koy yéene ka génn àddina est-ce que loolu yool ba dina àgg ci moom wala déet loolu muxtalafun fiihi yi ñu mujjee wax nii yëpp muxtalafun fiihi la <laughs> waaw mooy dañ cee wute loolu nag boo ko xamee bala ñuy dugg ci yooyu ci hadis yi mooy jarul xëccoo ak ñàngam ak ñàngam yëpp jaru ko quoi waaw waaw affaire yi lenn la mooy lii nga xamante ne nii moom lañ mujjee wax nii waaw wooral ko parce que wooral ko yooyu am na xadis yu ko yooyu sax ñoo gën a moyen kii yi ndax yooyu danga nga naan xadis bi wax na ko su mais surtout bu mujj bi ñu wax muy jàng al alquran bi waaw surtout boobu moom surtout boobu muxtalafun fiihi la moo ci gën a nekk muxtalafun fiihi waaw mooy ci gën a nekk loo xam ne wuute boroom xam-xam yi daf cee yàgg te lu ñu xam la moo tax nag képp koo xamante ne nii dafa jàpp ne man de lii laay dunde na diinullahu de lii lay diin day laay jaamoo sama borom mooy ne jàpp ma ne nit bu génnee àddina di ko jàngal alquran loolu lu ñu war a def la moom mu jàpp lool mais daa jar mere am na ñoo xamante ne ay imaam lañu comme liñ la doon sax imaamu Shafi'i rahimahullah moom moom dafa catégorique ci affaire bi ne loolu moom du àgg ci waaj moo tax sànq ma naan la bi tàmbale man a gis nga bonne transition gis nga yoo lële doon wax ne doon nañ sopp nañu li imaam tëjewoon ci buntu bële ñu jàng fa bu ñuy door a siiw suul nit ki alquran bu ñu jàngee bu ñu xatmoo alquran bi yëpp loolu lu baax lay doon loolu jubluwu ci ne da ko yéene néew bi parce que moom daa jàpp ne jàng alquran yéene ko néew bi loolu doo àgg yool ba du dem ci moom waaw waaye nag jàng alquran man na woyofal néew bi tam tamit jamono yi ñu koy laaj la mu koy eh, yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli sabiti foofee nga fay jàng alquran loolu day nekk moom mu gis ne loolu lu baax la mais tekkiwul na da ngay jël da ngay yéene la may jàng alquran yool ba ma jox ko du loolu ndax alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo wax saxaabu nga xam ne nee na dafa doo jàng alquran dégg li nga xam ne ay gawari fa ay fa ay tànk fas mu ne loolu mooy as-sakina waaw mu ne loolu mooy ak dal la boo xamante ne day wàcc jamono ji nga xamante ne moom la ñuy jàng alquran waaw kon loolu foofu néew bi dafa soxla ak dal jàng fa alquran mu jàpp comme lu mel noonu la mais pas nga jël yi néew kii yool bi euh, yónneeku ko comme ni nga xam ne moom la ñenn ñi di eh, jéem a boole wax ji mu ne noo man da nekk ak bii mais lii mooy li ci am lii la mooy wax ji nga xam ne moom la imaamu Nawawi tëjëwoon rahimahullah ne wa qaala Shaafi'i rahimahullah wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu shay'un min al-Qur'aan te sopp nañ ñu jàng fa moom lenn ci al-Qur'aan wa in al-Qur'aana kullahu kaana hasanan te buñ tëjee alxuraan bi yëpp loolu lu baax la loolu mooy lii ma la ci wax la ak boo ko booleeg waxam bi nga xam ne dane yoo ku jàngal niiw alxuraan yéene ko ko yool bi du dem du àgg ci moom waaw loolu ngay boolee biir yi parce que léeg-léeg sakina la ah jàng alxuraan booy jàng alxuraan day indi dal waaw te tamit bul fàtt ne booy jàng alxuraan eh, malaaka yu baax yeeg yooyu dañuy teew waaw yeneen tubaab saa saa ne nit ki buy jàng alquran day malaaka boo xam ne day jegale gémmiñam ndax alquran yi génne ci ci gémmiñu jàngkat bi waaw kon loolu lépp euh, euh, euh, loolu mooy waxu imaamu Shafi'i boobu liñ bëggoon a wax foofu mooy képp koo xam ne gis na ne moom gisul loolu ah man moom gisuma loolu fenn ah. léegi mu jàpp loolu bu kaamil amee moo xam bàyyi ma gaañu. wala ndayam a gaañu wala doomam wala lool wala frère nit ñi eh, boo jàngal xoraan moom jàngul parce dafa jàpp ne lii nii ah, du lu ñu war a def mais léegi yow nan nga ko mën a meree nan nga ko mën a meree kooku nan nga ko mën a meree am na lu salaf mu ngi mel ni yow yow yow xaaral xam nga aji wax jooju xam nga li muy niru boo meree waa jooju mu ngi mel ni nga ne wax ji lii la de mooy yow boo fekkoon foo xam ne daa am ko fa gaañ imaamu Shafi'i ci boppam men mii sëriñ Nawawi ñii imaam al al <laughs> ñoom il imaam as-Suyuti ñoom al imaam al ñoom al imaamu ñoom ñoom jàppal ñoom ñépp nga jàppaleen imaam yu mag yi ñoom as-Subuki ñoom ñépp ak sëriñ yu mag yi ngay dégg ay al-Mawardi mooy sëriñ ñoom ñëpp mooy seen sëriñ ñoom al-Bayhaqi ñoom al euh, sëriñu imaam Muslim bi ak tuji bi ah rahimahullah euh, euh, haddathana ñum tuddati ak tuji bi ya Yahya ibn Yahya moo tax manuma wax turam waaw waaw ñooñu noonu euh, euh, euh, mu ngi mel ni seen sëriñ ñoom di imaamu Shafi'i yow bu teewoon yow dëj ba ngay wax parce que moom bu teewoon loolu la jàpp ah, mooy bu ñu tegee kaamil yi moom du jàng te ngay jàpp ne lii du luñ war a def léegi est ce que bu boobaa da ngay mere imaamu Shafi'i loolu laa lay wax mooy boo meree waa ji mooy yow mu ngi mel ni yaa mere woon nga imaamu Shafi'i rahimahullah waaw parce que loolu la waaw mooy il faut. ñuy ñuy ñuy peser tamit suñu kii yi quoi waaw mooy fanatisme yi naan moo man kuy xabdu du ma jiite mooy boo nee kuy xabdu du la jiite xam nga lu muy teg imaam Abu Hanifa an-Nu'man ah waaye imaam ash-Shafi'i imaam Ahmad ak ñoom al imaam yu bari ñoom al imaam al-Hasan euh, Abdul Bar ci Maliki yi ak ñu bari ñooñu buñ ñëwoon doon la jiite da nga naan man kii du jiite est-ce que loolu nit ku xellu nit ku nite jullit dina wax loolu loolu est-ce ku xellu dina ko wax wallahi ku xew ku xellu du ko wax ku xellu du ko wax kon nag il faut pas être fanatique ay masala xilaafiya la yow ba muy ba muy ba muy ba muy xew <coughs> yow yow juddoogoo sa sëriñ juddoogul waaw loolu dafa am ci l'islam bi bu yàgg gis ne ñuy wax salafi te imaamu Shafi'i woo xam mooy contraire complètement imaamu Ahmad waaw imaamu Ahmad rahimahullah moom dafa jàpp ma gis nga yi nga fi wax nii yépp bépp jëfu yiiw bu ñu mën a defal bu nit ki man a def yéene ko ki génn àddina loolu baax la te imaamu Shafi'i sëriñam la woon du wax nañ la keroog wax nañ la keroog li nga xamante ne moom la wax ne moom am na ñeenti nit a ngi moom imaam Ahmad saa bu jullee fajar wala jël njël avant fajar waxtu yi mu gën yaakaar ci ñaanam yàlla nangu am na ñeent ñoo xam ne moom du leen fàtte tous les du leen fàtte muy baayam yaayam imaamu Shafi'i ak imaam kan Abu Zur'a ar mu ne ñeent ñii moom ñeent ñii moom fa ma gën a yaakaarul samay ñaan bés bu nekk du ma dañ di leen ñaanal waa léegi te pourtant sëriñam boobu imaamu Shafi'i moom contraire bi la gis dafa jàpp ne ku fi jàng alquran pour ëpp niiw loolu du àgg yool bu du dem moom di taalibe bi jàpp loolu est que daa tax mu nekk non man kii dootuma ko ñu man man Shafi'i mi an dootuma ko kiiwati ah man sama exclure naa ko ci samay ñaanaa comme ni ngay dégg ñi xamul dara ta réew si su jamono su jamono di waxee noonu waaw man moom du man dégguma ñooñu parce que ñooñu dama leen dul déglu mais ay écho yuñ may wax euh, yoo xam ne bu ma sañoon sax ba ñun ko dégg waaye comme que jot naa toq sa bu nopp ci nettali yuñ ma nettali mais ñooñu jaruñu ils n'ont pas euh, droit de cité waaw ci ñu réew ñoo xamante ne nii comme léegi rek ni bare nga xam dañu ñàkk bi yar réew nga xam ne bu doon réew la moo xam ne réew mu correct lañu nekk ay yar lañ leen di fëgg ba seen seen seen seen gannaaw yi tërgën ñu daal di yóbbu ca tool ya ñu dem liggéeyi waaw teg leen punition par force loolu lañ leen waroon a def looloo yelloon ci ñoom yaraat leen bu baax waaw loolu moo yelloon waaye am nañu chance waaw wala sax manque nañu chance parce que loolu moo gënoon ci ñoom que ñu bàyyi leen ñuy wëndëg noonu nekk ci réseaux sociaux yi di wax seen waxu reewane ak seen waxu ñàkku teggin ci ñoo xamante ne nii ñoom ñu ngay xëcc seen dara ca biir aljana ah, ndax ñoom la yàlla gërëm waaw ne radiyallahu anhum wa ardaahum yàlla nee na gërëm na leen ñoom ñu gërëm la leen yàlla defal te moom lan la am ci radiyallahu kan la moo ko radiya moom ah, ah lu dul bakkanam wal iyaazu billah kon di gis loolu mooy te lool ñun dañoo am problème bu mel noonu ñun wolof mooy naw naa sëriñ diw lool sama sëriñ la sax man nekk sama sëriñ la waaye am na ci yenn pratique religieuse yoo xamante ne moom ni mu koy defee man defee ma ko noonu ñun xamuñu loolu pour ñun daal la non tax kon bu boobaa daa ñu wékk daa ko nangam mooy xamoo xam-xam yow képp kuy xalaati noonu xamul xam-xam waaw <laughs> yow xamoo luy xam-xam yow xamoo luy xam-xam xamoo ko waaw xam nga lal la ami nga bu dee fa nga nekk yow la ñuy duut baaraam ak siyaar yow ami nga xamoo yow xamoo xam-xam yow waaw yow moom xamoo xam-xam ak lu la gaa yi man a jay moom xam-xam xamoo ko sinon boo xamoon boroom xam-xam yi ak xam-xam di nga xam ne loolu moom loolu moom du Maliki yi lépp lu imaam Maalik def moom la ñuy def jamais jamais waaw jamais jamais jamais jamais loolu amul loolu amul amul benn ngir boo xam ne imaam ba la ñuy def moom la ñuy moo tax ngay gis ci ngiru xanafiye yi rahmatullah alayhim imaam ash-Shafi'i imaam Abu Hanifa wax lii imaam Abu Yusuf al-Qadi wax leneen wala ñaam ñaar ak imaam euh, Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani wax leneen ànd Abu Abu Yusuf ñoom ñu wax lu wuteeg li imaam wax. wala imaam al abu hanifa al qaadi abu yusuf wax li waaye imaam ah, ah, muhammad ibn hasan ash-shaybani moom gis leneen te ñoom ñoom ñett ñooy tetu liste mazhabu hanafiya yi du masala yépp ñoom ñoo ci ànd mukk te teewul ñu nekk ay hanafi nekkul ñu nekk ay taalibey seen sëriñ bi imaam abu hanifa an-nu'man imaamul milla radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag loolu euh, lu ama am solo la waaw nañ ci bàyyi xel moo tax parce que euh, rien que masala yi dañ koy gis bon comme que jamono yi muy xew jamono yi émotion la waaw nit a génn àddina gaay yi jàng kaamil nga gis kenn ci moom ne moom gisul loolu wala sax dafa teew nga gis ñenn ñi di ko dugg ñenn ñi moom amuñu personnalité wax ko ko waaw loolu man tuddeew ma ko kersan ah. <laughs> waaw dañoo tàmb wax ci ginnaaw nit kese waaw amuñu personnalité taxaw wax ko ne ko waa diw laaj ko ne ko ah diw te ñoom ñépp ñi koy dugg kooku mën na leen a jàngal jàngal seeni doom waaw ñoom ñépp ñu ñëw di dugg waa jooju waa waa mais buñ ko wax ci kanamam di ko wax ci ñeneen naan waaw diw xam nga lii mu def jaadu est-ce que yàpp ngeen jaadu na walla jaaduwul magam génn àddina wala baayam génn àddina nit ñuy jàng kaamil ba nekku fa waaw mais euh, lu gënoon a simple ngeen laaj ko lu gënoon a simple ngeen laaj ko comme que moom moo leen gën a xam non moo leen gën a xam moom <laughs> même bu leen gënul woon a xam sax man ngeen loolu teewul ngeen laaj ko ngeen laaj ko ngeen laaj ko moom moo leen gën a xam voilà mais laaj leen ko nee ko waa diw man ah, mooy manque de sincérité gi nga xam ne ñun en général dama koo seetlu ci ñun waaye wolof les sénégalais quoi waaw waxoon naa la ko temps yee ne problème yi am ci kër yu bari tax muy tas mooy manque de sincérité bi borom bi ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi gëm yàlla teet leen seen borom day leen teet seen borom di ko teet ci sigalam yëg tereem yi te ngeen bokk te bu ngeen deñ di bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu dugg loolu dañoo manque ñu bari bi ñun ko waaw kër yu bari yi ko tas te gëleen di gis nii tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta li fa daw boo leen gisee nii ci xew wala loo xam ne seen baay ba génn àddina wala seen nday lañ ko tuddee ñu faire benn benn benn benn benn benn groupe groupement de de de de façade boobu li wane ne regroupement de façade que ni ñii voilà ñoo ànd ñoom ñëpp ñu ñëwandoo boom nawul solondoo la même chose wala ñëwandoo cotiser nañ seen biir ne lii ñoo ko def li nga xam ne moom lañ tuddee góor gi gaa yi jàpp ne benn lañ ki xamul dara di leen ñeenaan sëy ñoo nekk benn dëgg yoo seen xol yi ñoo gën a féewaloo waaw lii kese la kii ngir ngir ngir sa ngir sa cacher la face kese waaw la defandoo mais amul dara lu leen boole. baax na ba kenn bëggul say doom xam doomu keneen ki ku nekk utal nga say barrière su diggante keneen ki ndax jàpp nga ne diw baaxul diw nangam moom itam mu jàpp lool ci yow moo man kay moom li ma yàlla xasa booleeg moom kese waaye moom eh, ñaanu ma yàlla samay doom di xam ay doomam sama soxna di xa di am ak ñoom dara waaw waaye bu ñëwee nag ci ndaje moo xam ne di wan ne ñoo soppante ñoo bokk baay ñoo bokk nday ak baay ñoo la ñoo bokk baay nday alors que yooyu yëpp ay caaxaar la dara du ci dëgg camouflage la. li tax li indi loolu lépp ñàkk dëggu la moom laa doon wax naan eh, parce que kenn day def ci famille bi ñeneen ñi di ko seetaan gis nga kooku bu doon bu doon eh, kii na da leen a waroon a dajale ne leen yéen léegi jamono damay tàmbale ay gone woon ngeen doon def léegi ku nekk mënoon nga sa bopp yéen a ngi fi mais léegi dama leen di laaj ana lan ngeen mën a contribuer ci facture yi wala ci dépense wala nangam ak nangam dajale leen waxtaan ñu waxtaane ko mais du ko dañuy bàyyi noonu rek ku nekk naan amuñu xel. li ñu ñàkkeen xel nangam ak nangam ak nangam di jëw seen gannaaw parce que loolu nga leen di wax xas la ah jëw la lu la ko tere woon nga woo woote réunion mais ndax ñàkk dëggu fii itam noonu la bu doon amee waaw parce que mënoo tënk ñëpp naan walla ñëpp ñëpp même même vision lañ am non ay Serigne diw jàppoon na ne loolu baax na après bu ko Serigne diw waxee nag yow ban Serigne ngay tudd naan imaamu Shafi'i du Serigne ah. <laughs> ngay wax ci ci gaay ku ko jege voilà te jàpp loolu mais nga rek ko léegi moom dina la leeral bu boobaa wala mu ne man daal bi ma kii yëg li dina la wax lu tax nga xam ne lii wa tax da nga jàppal ko loolu nag bu mu la wax ba pare rek nga waaw loolu waru ngeen koo jàpp déedéet mais am na ci droit nga naan la fan lañ bind ne ñëpp dañoo war a monocolore bo même chose to loolu amul lii ay masala ay la ngeen xamal ko loolu nangul ko ko boo déggee kenn wala ñenn di wax ci moom naan ah diw dégg nangam nangam yow ci sa bopp bu doon da ngay jàng kaamil bi sax dégg ñoom waa ne diw ñi jàngul di laaj ñu ne diw de ñëwul ah du ñëw ko ah non xam nga kooku doo ko fi gis nga arrêté teg sa pa sa loxo fi nga yem ne waaw diw euh, ñëwul parce que nangam ak nangam waaw daal di koy utal lay wu rafet ni lii moo tax moom dafa jàpp ne parce que toog dama leen di laaj waaw man moom kama ko loola loolu laa wax waaw fekk ci mel noonu la waaw suuru waa moo gën naa dina di cas bi gisuñu ko parce que dafa lii du lu ñu a def waaw waaja doon wax am ku ñëw di di plaindre man dama ne ko bon xam nga affaire bi bon leer na la quoi mooy ñu Euh, nit ki dañoo dañuy jàpp ne mbir la moo xam ne parce que yonent bi alayhi salaatu salaam kenn masula génn àddina ñu séddale kaamil quand mu ne nañ séddale kaamil yi waaw <laughs> bi Seydina Sa'd ibn Mu'adh mi ñu doon wax génne àddina ñoom Sa'd ibn Rabi'a ñoom Seydina Hamza ak ñi nga xam ne sax faatuwuñ ci xare waaw comme Talha mi ñu gisoon keroog <laughs> hein Talha ibn al-Bara bi ñu gisoon hadith 944 ci chapitre 159. wa an Husayn ibn Wahwah radiyallahu anhu anna Talha ibn al-Bara radiyallahu anhu marida fa ataahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'udu Talha moom bi mu génnee àddina yeneen saa sam neewul après bon biñ ko ko waxee ca suba ga neewul léegi nañ séddale kaamil yi ah non léegi nit koo xam ne man ah comme que loolu amul woon te man nañu yeneen saa sam lañ ma royloo kon nam doon def ku génn àddina daal man noonu laay def kooku nga wax loolu ne ko moom la loolu la foofu waaw foofu la ko jàpp loolu jàpp rek moo tax ñëwul waaw kon nag eh, continuer kon nag eh, am leen kii bu rafet ci moom loolu la wallahu taala alam ngay continuer waaw am naa sax moo du fa ko bi taami am naa <laughs> bu dee foofu ngay moon <laughs> non c'est que affaire yi léeg-léeg gars yi ils la tête pour des choses yoo xam ne vraiment jaru ko